seen tegtal yu bari ndax du du fii nii ci xadis xadis cinq mi mujjee gis léegi ñoom foofu bokk na ci liñ tegtaloo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa def différence entre ndox mi takk ak bii daw te différence bi tax mu def ko mooy bu dee bi takk da ci am ay jé daf am jeexital alors que bii daw bi ci am jeexital kon ci la ñuy xamee ne bu dee même dafa takk mais bari bariwaay boo xamante ni bu ma yëngalee fii fee du yëngatu mooy bu ci sobe duggee du am jeexital te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon birul am jeexital garaawul comme bii daw bii daw la waxoon garaawul te raison bi taxoon mooy ñàkk am jeexital buñ ci am comme ñoom ñu ne ñun foofu nañu ñu mën a takke loo xamante ne nii bu ci sobe duggee du am jeexital ñoom lool bokk na ci seeni argument kon ñu gis ne cinq hadith yi presque bu njëkk bi moom ñépp ci d'accord ba mu des waxoon nañ la ne boo gisee ci suuf waxoon na warawaahu Malik wa Shafi wa Ahmad mooy pour wane ne ñoom d'accord nañ ci ne façon ñett am sa xanaa xanafi yi ne ñoom ñaara am tahur ak lan ak najis tahur mooy taahir léegi najis a ci des kon fondement yi mooy loolu bu ko defee yeneen façon ndox yiñ gisoon ndox mu sobewu mooy li ñu leen mujjee wax léegi fondement yi am nañu ko kon mooy da ngay jàpp xanafi yi ñoom seen fondement mooy cinq bi ak yeneen tegtaloo nañ ci leneen ak yeneen xadis yoo xam ne waxoon nañ ko ci cours bi ci cours bu ñu demee sëñ bi leeraloon na ko ci euh, ak lan mooy xa bu dee ci xadis yi ñu nekk rek mooy ñoom kon cinq bi mooy seen moo fii seen bokk ci seen fondement yi bu dee Maliki yi mooy deuxième xadis bu Abu Sa'id al-Khudri ak troisième bu Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu léegi mu des ban Shafi'i yi ñoom ñu teg ko ci xadisu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma muy xullatayni insha allah mën nañu yem foofu bala ñu gën a bu ko defee ñu dugg nag ci taxriiju kon xadis bu an rajulin sahiban nabi sallallahu alayhi wa ak léegi kon mu des ñaar yooyu muy xadiisu Abdullah ibn Abbas yi moo mujj léegi kon xadiis bi ñuy la demee kon tax taxriij bi mooy lan mooy bu ngeen fàttale ko moom la ñuy commencer mooy méthodologie biñ tam bañ ba cours yi commencé ba léegi noonu la doon noonu la jaare la tëddewul kon tamit noonu lay tëdde fii mooy ne li ñuy njëkk a ci xadiis bi mooy taxriij bi mooy ana ñan taxrij mooy lan mooy ana ñan ñoo ko génn ci seeni téere ba tey boo ma waxee xadiis bi ma bëgg koo gëstu nga ne ma kat diw mii boo demee ci téereem di nga ko fekk ma dem fekk ko ba pare dinaa may lan nga am façon version yi ci am ba yow xadiis bi waa ji wax wala bi mu la présenté këy na am na yeneen version yu tax boo déggee boroom xam-xam sàngam moom ne même gis na xadis bi mais leneen la jëfe nga door a xam ne ndeke daa am version bu tax walla leneen lu tax moom jëfewu ko loolu tamit bokkoon na ci ni ñu xam ne tax taxrij doon nañu ko jàngal kon xadis bi nii la demee kon wa qaal yaqulu alxafidu ibn xajar rahimahullah ba léegi mu ñuy wax ci buntu ndox mu ne wa an rajulin saxiba annabia sallallahu alayhi wa sallam wa an ba tey wa bi mooy jële nañ ba tey ba léegi maa ngi ci contexte ndox di la indil xadis yoo xamante ni ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jóge mu ne waan rajulin jële nañ ci benn góor goo xam ne saxiba ànd naag ak annabiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala naha kooku nee na lan la wax naha tere na naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam de tere na an taxtasila mu sangu almaratu jigéen bi fadlir rajuli ci desitu góor awir rajulu wala góor muy sangu bi fadlil mar'ati ci desitu jigéen waaye nan la def mu ne wal yaxtarifa jami'an mais nañu asandoo mu ne xadis boobu kan moo ko génne mu ne axrajahu abu dawud imaam abu dawud rahmatullah alayhi moom génne na ko ci téereem mhm. sunan bu abu dawud mais tamit an-nasa'i moom it génn na ko rahmatullahi alayhi mu ne wa isnaaduhu sahih ah waaw ñoom ñaar ñii mu lim mhm. ñoom bokk nañ ci ñeenti ñi ñu leen doon wax mhm. Mhm. ñeenti ñi Abu Dawud ci la ak an-Nasa'i rahmatullah alayhima ñi ki ci keneen ki mooy imaamu Tirmizi ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhima léegi kon mu ne kon bu ñu gisee rek ci al-Hafiz Ibn Hajar lim ñu mooy jàngale nañu ci ndax waxoon na ci introduction bi na day indi kii yi ñu ko ën ñu génn kii bi mais du ci du du ci guddal ngir lan ngir rek yéwénal umma bi mooy communauté bi léegi kon nag yal na ko ñu ko yàlla fayal kon wax nañu ne Abu Dawud rahmatullah alayhi indi na ko ci téereem ak imaamu Nasaa'i mais moom mu ne nag lii nag maa ko wax wa isnaaduhu waaye nag kiiwa mooy càllale kii bi xadiis chaîne bi saxiixun dafa wér loolu moo ko après ci taxrij bi dinañu wax lan moo tax mu wax lool kon deuxième beneen bi mooy xadiisu ibn abbas radiyallahu anhu anhuma moo bàyyam al abbas ibn abdil muttalib mu ne wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma jële nañ ci ibnu abbas radiallahu taala anhuma mook baayam al abbas mhm. mu ne lan mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaxtasilu min fadli maymunata radiallahu taala anha axrajahu muslim mu ne yonent bi de kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtasilu doon sangu bi fadli maymunata radiallahu taala anha ci desitu yaay maymuna radiallahu anha mu ne xadiis boobu imaam muslim ibnu nay an-Naysaburi ci xam génn na ko rahmatullah alayhi mu ne wali ashaabi sunan mu ne même xadis bu mel nii di nga ko fekk yan ci ñi nga xamante ni ay sunan lañ yor sunan waxoon nañ mooy définition bi mooy ne façon téere la boo xam ne boroom xam-xam bi da koy bind teg ko ci buntu fiq yi di indi xadis yiy wax ci loolu comme day ñëw ne buntu laab jóge ndox comme yu mel noonu traité buntu laab ba mu jeex mu dugg ainsi de suite teg ko ci buntu fiq yu loolu la ñuy tudde sunan léegi mu ne wali ashaabi sunan ñeel na boroom sunan yi mooy boo demee ci seen téere la la bëgg a wax duñ fa fekk lii mu ne irtasala ba'du azwaaji nabii sallallahu alayhi wa sallam irtasala sangu na ba'du kenn azwaaji nabi kenn ci soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amu ñëw an nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi ñëw li yaxtasila minhu minha bëgg cee sangoo mooy fii jafnatin irtasala ba'du azwaaji nabi sallallahu alayhi wasallam fii jafnatin ci benn këll bu def ndox benn récipient yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa jaa amu ñëw li yaxtasila mina ngir mu sangu ci loolu mooy ci dafa sangu bàyyi noonu moom mu ñëw mu des mu bëgg cee sangu moom yonent sallallahu alayhi fa qaalat soxnaam soosu ne ko inni man kat dëgg-dëgg kuntu junuban dama amoon janaaba hmm. mooy ndox mii kat nga nar a sangoo xëy bu dee gisoo ma ba may sangu wala yëgoo woon ne sangu naa ci information bi ma lay jox mooy man damaa amoon janaaba bi ma ciy sangu mu des yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lan mu ne fa qaala yonent bi sallallahu alayhi ne innal maa laa yajnub ndox de li wóor mooy ndox moom du amee janaaba mu ne wa saxaxahu ta te kii na ko génne na ko ci té euh, authentifié na xadis bi ak Tirmizi imaamu Tirmizi wa Ibnu Xuzayma ak imaam al ayimma muy Ibnu Xuzayma rahmatullah alayhima kon loolu mooy ñaari xadis yi nga xamante ne ni incha allah moom la ñuy def taxriij yi léegi kon bi njëkk mooy xadisu wa an rajulin mu ne wa an rajulin jëlee nañ ci génn góor saxiba goo xam ne dafa ànd ak mu ne nag xadis bi annabi ya yonente bi sallallahu alayhi mu ne lan la wax mu ne naha yonente bi de alayhi wasallam tere na lan la tere an la muy sangu almaratu jigéen bi fadli rajuli ci desitu góor aw wala bo wala wa aw buñ ñëwee ci définition après nañ ko kii aw wala bo ar rajulu góor di sangu bi fadlil yi ci desitu jigéen wal yaxtarifa jami'an nañu asandoo sotteendoo seen kaw mooy nañuy as di sangoondoo mu ne nag xadis boobu mu ne woon génn na xadis bi imaam Abu Dawud ak imaam An-Nasa'i rahmatullah alayhima wa isnaaduhu sahih te càllaleem mooy chaîne bi dëgër na wér na léegi xadis bi kon wax na la ñaar léegi ñu dugg kon ci taxriij bi mooy ana ñan ñoo ko génne kon wax na la Abu Dawud ak An-Nasa'i waaye imaam Ahmad ak imaamul Bayhaqi ak imaamul Taxaawi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp solo nañu ñoom ñëpp nag ñu ngi ko jëlee ci yoonu Abu Abu Awaana moom moo ko moo ko jëlee ci Daawud ibn ibn Abdullah al Awdi moom moo ko jëlee ci Abdurrahman euh, Humayd ibn Abdurrahman moom moo ko jëlee moom nag moom moo ne daje naa mu ne laqiitu rajulan sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam arba sinin kama sahibahu abu hurayra radiallahu taala anhu mu ne lan lan la wax mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da dafa tere an yam tashita muy peñawu ahaduna kenn ci ñun kulla yawmin bis bu nekk ndax hadis bu ngeen gisee euh, alxaafis ibn xajar loolu andiwu kon comme que ci taxriij bi lañ nekk il faut nag kon mu indi wax nañ la ci yoonu abwa aba awaana la jóge buñ ne yoon nag mooy ki nga xamante ne ñoom ñépp ci lañ retrouver waat bi ñuy jël xadiis bi comme wax la jox information bi kii da ko am kii am ko kii am ko kii am ko bi ma defee recherche ma gis ne ñoom ñépp ndeke ci Seydou Ndiaye lañ ko jëlee ma kon mu ngi jóge ci Seydou Ndiaye jóge ci Dramé jóge ci Moustapha waaw waaw <laughs> <laughs> waaw Abu Dawud waaw Abu Dawud <laughs> léegi kon Aba Awaana moom mooy ci moom la jóge moom moo ko jële ci Daawud ibn Abdullah al Awdi moom moo ko jële ci Humayd ibn Abdurrahman alximyari rahmatullah alayhim moom mu ne lan man de daje naa ak benn góor boo xamante ni dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi quatre ans comme ni ko Abu Hurayra radiyallahu anhu tamit àndeeg moom kon mooy li mu bëgg wax mooy vivre na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam quatre ans ànd na ak moom quatre ans ki mu dajeel mais waxuñu kan la kon ñu xam ne foofu kon mubham la mooy kon nee na daal génn góor mais xamuñu génn góor mooy kan xam nga génn góor mën naa nekk ku nekk mais loolu dinañ ci ñëw ci kanam mu ne lan lim njëkk a tere mu ne yonent bi de naha dafa tere rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi dafa tere an yam tashita muy peñawu ahaduna kenn ci ñun jullit ñëpp ah kulla yawmin bés bu nekk mooy kuy peñaw bés bu nekk yonent bi sallallahu alayhi da koo tere mu ne aw wala boog yaxtasilu muy sangu fii mustahamihi wala fii muxtasalihi muy sangu kuy sangu tamit kuy saw kuy saw an yabula fii muxtasalihi day tere tamit ku saw fi muy sangoo mooy yow fi ngay sangoo su sa sa douche bi ngay sangoo nga koy saw loolu tamit da koo tere léegi nag partie boobu la alxaafis ibn xajar rahmatullah alay indiwu ko moom da koo dindi ndax loolu moom li li ko intéressé ci xadis bi du foofu ndax loolu wax nañ ci léegi ay ndox façon ndox yi nga xam ne day yàqu xam nga bu loolu traité nañ ko ci kaw léegi léegi kon moo tax mu ne kon pour ma noppal umma bi dafa mel ni dafa yàlla du ko ubbi mel dafa amoon ne suñu suñu classe gi dañuy am ndax ñun yii lim bind nii rek dafa naqaree mokkal pour ñun waxatuma laa bu ci dolli woon meneen muy muy fardo bu bu bu gën a te buñ maratul mu dindi loolu nee nag ngir ma yéwénal communauté bi yàlla na ko yàlla fay léegi mu ne kon nag ñu ñëw nag côté bi nga xam ne moo ñu intéressé ci lim indi mu ne nag aw wala tartasilu muy sangu ar almaratu jigéen bi fadlil rajuli ci desitu góor aw wala boog ar rajulu góor muy sangu bi fadlil marati ci desitu jigéen nu ñuy def mu ne kon nag wal yaxtarifa jamian ñoom ñëpp nañuy asandoo buñ bëggee sangu kon loolu buñ gisee mooy li nga xamante ne ni moo ñëw ci xadis bi sauf que nag euh, partie bi biim kii bi bi wax côté peñ peña beeg yooyu boobu imaamu Taxaawi ak Abu Daawud indiwuñu ko rahmatullah alayhima ñeneen ñee ko indi mooy kan kon mooy wax nañ imaam an-Nasaa'i imaam Ahmad ak imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ñoom ñoo indi intégralement ni niñ wax léegi léegi euh, mu des beneen affaire mooy léegi xadis boobu ana ñan ñoo ko wéral ñan mooy xadis bi Ibnul Mulaqin rahmatullah alayhi moom wéral na ko ak imaamu wi léegi nag mu am beneen affaire mooy alxaafis Ibn Hajar xadis yi gis yëpp doonu ci woon wax ay waxam mm-hmm. xam nga xam nga yëlee dala doon ñëw rek ne la kii génne na day wax xadis bi ne ñii ñoo ko génne mm-hmm. newaat wa jàllaat ci beneen xadis mais bii moom dane dafa wax ñi ko génn wax hadis bi indi ñu ko génne ba ñi ko génn seeni téere ba pare ne man nag tey nag il faut ma wax ci wa isnaadu saxiix lii maa ko ci dugal mooy ne càllala càllale hadis bi chaîne de transmission bi dafa dëgër wér na léegi nag kon nag yelloo na nga ne ma léegi waa waa léegi lu tax ban lan moo xew lan moo xew ci hadis bi ba mu ko ba mu fi wax loo xam ne masu koo def loo xam ne ñun baaxu woon baaxul baaxewul woon di ñu ko wan di ñu di defaleeg noonu ak ñun ndax xadis yi ñu leen dil gisuñu ci wax lan moo tax ñu ne la léegi ñaari mbir moo tax mooy ne xadis bi dafa am ñoo xamante ne nii comme euh, dafa am ku ne comme euh, imaamul Bayhaqi moom dane xadis bi moom da koo sikkal ndax lan dane moom mursal euh, àtte mursal la ko jox ndax lan mais loolu comme li yenn boroom xam-xam yi wax comme euh, Ibn Daqiq al-Id dane bu dee ne li mu bëgg a wax foofu dane comme tur bi mu waxul wa an rajulin boobu bu dee loolu la ndax comme que abaawaana wóor na am wóorul loolu ñëpp d'accord ne wóor na am na beneen problème boo xamante ni ki topp ci abaawaana dinañ ñëw ci pourquoi moom mu wax affaire bi mooy Daawud ibn Abdillah al-Awdi kooku dañ naan ndax loolu buñ ko tontoo rek tontu deuxième li tax mu indi ko fi mooy ndax xam nañ ko ñu ne xam nañu ko ndax am na ñoo xamante ne ni euh, ku mel ni imaam euh, an yi ak Ibn Hibbaan bu ma jumul ñoom wéral nañu ko kon nag kooku keneen beneen li ñu war a tontu après mooy kon kooku réeru nekkul koo xam ne dañu réer ay mbiram ab anonyme la bu kenn xamul léegi est-ce que Humayd ibn Abdurrahman moom al yi wóor naa am wóorul wóor na kon léegi problème bi mooy lan kon moom bu dee li mu wax noon ne àtte mursal mursal waxoon nañ ne mooy xadis bi jëlal chaîne de transmission bi comme bu doon tey ñu ne kat imaam Abu Dawud dafa bind téeréem di cité ñi mu jële xadis bi di cité ba ñëw ci taabiin bi taabiin bi moom ñëw rek ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na te tuddul benn saxaaba loolu lañ naan mursal léegi moom mu ne bu dee nag xam nga fii tuddul waay tuddul kan la rajulin rek la wax muy mubham mooy koo xam ne kenn xamu ko mm-hmm. ñu ne bu dee lool la lim alxaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi bëgg leeral foofu bëgg a tontu mooy ne bu dee wax jooj ñu naan mursal la <coughs> loolu du problème ndax lan ndax saxaaba yépp a wóor le fait ki ko jëlee ci moom ku wóor la foofu kay la problème doon am bu doon waa ji wóorul moom euh, alximyari bi abdura euh, Humayd na abdura bu wóorul woon waaw kay boobaa mën nañ ne dafa am problème yow wóoroo ba pare di nettali ci di jële ci koo xam ne tuddoo ko day gën yokk mbir yi wóora rek mais comme que wóor nga yow nga ne dajee naag koo xam ne te waxul daje naag n'importe qui dane ki ma dajeel saxaaba la te ñeenti at la fe la ànd ak yonente sallallahu alayhi wasallam te muy ko wóor kon dañu naan affaire boobu kon nekkatul mursal ndax lan ndax xam nañ nekk mu ngi mel ni rek ku ku wóor la nee na daje na ak saxaaba koo xam ne quatre ans la ànd ak te nag saxaaba bu ne kooku xamuñu ko loolu garaawul saxaaba yi ndax ñoom ñépp wóor problème bi mooy bala maa agsi ci saxaaba bi foofu la problème nekk mais bu ma ci agsee ñu ne waa saxaaba la nee na ñu xool chaîne bi ñi fa fa fa mu jóge ba ci moom mu wóor mooy affaire bi leer nañu ne bu ne yonent bi sallallahu alayhi ko wax moo ko wax jeex na kon nag comme que saxaa bala mu ne yonent bi wax na kon loolu amul problème te mënuñ koo tudde mursal léegi loolu muy benn affaire léegi deuxième bi mu bëggoon a tontu ba li tax mu ñëw ne wa isnaaduhu sahih ta càllaleem wér na mooy ne imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom na ne e, Daawud bii ci e, da Daawuda bii ci biir mooy Daawuda bi ci biir ca càllale bi waaw moom dane moom bu dee Daawud ibn Yazid la bu dee kooku la nga xam ne moom mooy mbokk doomu idri Idrissa moom ba moom kii bàyyi tëxu doomi Idrissa kooku moom dafa daay bu dee keneen nag moom majhul la mooy kenn xamu ko léegi nag moom mu bëgg koo tontu ne ni déedéet ndax boo nee kenn xamu ko te imam Abu Daawud moom rahmatullah alayhi moom siiteet moom bàyyi neewul rek daawuda yëpp dafa ne daawud jële na aba awaana ci daawud mu jële ko ci kan daawud ibn abdullah al awdi waxul ah, daawud ibn yazid bu dee koog nee nga majwul baax na mais waxul ko ki nga naan kon wë kenn xamu ko kon xam nañu ko kooku xam nañu ko kon ñooñu da doon tontu tamit ci ñaar yooyu te tamit xadiis bi même bu ñu waxee lool am na beneen yoon boo xamante ne nii day wane ne xadiis bi xadiis bi wér na boo xamante ni ñu nga ci kii la jóge euh, waa daawut bi mooy daawut bi mu doon wax sànq wax nañ ko sànq ne imaamu yi moom euh, ak Ibn Ma'in rahmatullah ñoom ñaar ñoom waaw du Ibn Hibbaan comme ni ñu waxoon sànq Ibn Ma'in ak an yi ñoom wéral nañu kon nag kooku nekkatul ku ñu réere léegi nag mu des leneen muy est-ce que xadis bu mel nii am na yeneen kon léegi jóge nañ ci foofu mooy boo jógee foofu léegi da ngay élargir tamit affaire bi mooy est-ce que am na yeneen saxaaba yoo xamante ne nii radiyallahu anhum wax nañ lu mel nii waaw est-ce que am na beneen saxaaba bu wax xadis bu mel nii wala bu mim yi ñu ne la waaw am na ñeneen ñu ne Abdullah ibn Sarjis radiyallahu anhu moom it indi na xadis bu mel nii mais boobu lim tere dana yonent bi saa salaam ku jàppe ci ndesutu jigéen waaye dane waaye ñoom ñaar ñëpp nañ àndandoo jamiyaan yashaani jamiyaan bu ñuy kii nañu kiiwandoo mooy góor kee ku jigéen ki boobu mooy version Abdullah ibn Sarbis al-Hakam ibn Amr al-Ghifari moom tamit moom indi na version bu mel noonu boo xam ne yonent bi saa da doon tere tamit ku ci jàpp ku jàpp ci ndesu jigéen mooy góor ak jigéen ñaari version yépp ak tamit mu ne wabi su'ril mar'ati ak loo xam ne comme dafa mooy comme lu mu naan mu des léegi Abu Hurayra tamit radiyallahu anhu moom tamit indi na xadiis bu mel nii ak Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhum kon bu ko defee xadiis boobu kon mooy première taxriiju premier bi jeex na mooy ne kon am nañu Abdullah ibn ci yeneen saxaaba yu indi melo al-Hakam ibn Amr al-Ghifari ak Abu Hurayra ak abdullah ibn mughaffal al muzani radiallahu anhum léegi kon bu ko defee loolu mooy taxriiju xadiis bu njëkk bi mooy xadiis six bi léegi nag mu des xadiisu abdullah ibn abbas radiallahu anhuma boobu alxaafiz ibn xajar dane lan ñan ñoo ko génne dan axrajahu muslim imaam muslim boo demee ci saxiix imaam muslim mu ne génn na xadiis bi waaye tamit al imaamul Bayhaqi ak Ibnu ma ak at ad nii ñoom tamit solo nañ xadiis bu mel nii mooy indi nañ ko ci seen téere mu ne ñoom ñëpp ñu ko jële ci yoonu Ibnu Jurayj Ibnu Jurayj moom moo ko jële ci Amr ibn Dinar mais Amr ibn Dinar moom dane euh, foofu buñ demee ba ci kanam sax dinañ lan moo tax ñenn ñi di wax ci xadiis bi lenn di ci di ko xaw a sikkal ndax dane moom dane akbaru ilmi walladi yaxturu ala bali anna aba chansaa xaddatani axbarani anna aba hurayrata axbara axbarani c'est-à-dire mu ne abu abu ibnu abbas bokk radiyallahu anhu moom nettali na ko ne ko lan mu ne yonent bi de kaana nabi rasulullah wala nabi eh, kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaxtasilu bi fadli maymunata radiyallahu taala anha moom xadiis bi noonu la ñëwee mu ne de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane kon buñ ñëwaatee ibnu Jurayj dafa jële ci Amr ibn Dinaar Amr ibn Dinaar moom ne euh, li gën a noot wala li gën a rëy ci xam sama xam-xam ak mu mel daa am lu muy fàttale da mbir mi da koo leerul leer gu leer leer bu bo mu ne man daal bérul affaire bi mooy affaire bi leer